ki nga xam ne yow yaa ko seetaan yow yaa ko gindi may ko xam-xam bu leer mu koy doxe kenn manu la toog soxare ko ba soxare googu tax affaire yi deñ te àndoo ci déedéet mu ne wala mu'tiya lima mana'at kenn manu la joxe tamit li nga xam ne yaa ko téye loo xañ loo xañ kenn mënu koo joxe yaa subhaanallah xoola yii nii mais gis nga li ci nekk ci lu nit war fas gis nga lii bu ko nit fasee lii nii bu ko nit gëmee nii xam nga day niru yu yu yu ay ay yu yu yu woyof waaye wallahi woyoful de inna sa nulqi alayka qawlan thaqila inna ñun borom bi dëgg-dëgg wat nañu ken sa nulqi alayka dinañ sànni dinañ la jox yow yonente bi alei satu wax joo xam ne saqiilan bu diis muy alxuraan muy wax yo te lii muy wax min ahadis yi def nañ tax bu wér la xadis yonente bi alei satu subhaanallah mooy da ngay gis ne mu gàtt la nii mais nañu fexe nañu fexe jëmmal ko une semaine une semaine une semaine même pas ñu fexe lii nii ñu mel noonu comme ni ko gëme ko noonu fase ko noonu di doxale noonu ci suñu dund ñu xool nga xool bu amul changement ñëwal poñe ma ñëwal poñe ma dóor ma korpeñ dóor ma mbëkk sax bu la neexee nañu ko essayer rek xool moo tax yii jullit bi loolu la war a fas gis nga boo ko fasee xam yii dara luqiwul sa bët xam nga ñun léeg-léeg léegi da gis boo gisee charlatan yi ak guru yi di am di am benn opinion bu ñuy lawal muy law ba nit ñi di leen topp mooy daa fekk ñooñu xamuñu dara dañoo fekk xamuñu dara waaye buñ xamoon lii mu leer ci ñoom ouragan sax du leen jële fiñ ne mu ne kon wala maania lima wala mu'tiya kenn du joxe lima manaata loo xañ nit kenn mënu koo jox waaye wala maania lima a'tayt loo bëgg a jox sa jaam nag kenn mënu koo xañ ba ne mbir mi du agsi ci moom moo tax yëf yi moom gis nga boo yëf yi da ngay noppal sa bopp nit nit gis nga lenn la gis nga xadiisul niyya bi ma doon wax noonu foo dem fekk ko fa mooy ne yow fexeel incarner loolu di def di dox di yëngu di toog di jóg di tëdd di xef di xëcc sa xef di ko wàcce comme li Seydina Sufyaan ibn Uyayna wax bu dee ne yow manoo wala sawri ñoom ñaar kenn yëngal lu dul boo yëngal sa xef ci dalil nga koy teg mooy ci lu leer nañ loo xam ne ci na lu leer lu jóge ci yàllaa ko yonentam alayhi salaam na nga def lool nit nag gis nga boo xasee def noonu tey sa yéene lépp di pour yàlla kese te nga jàpp ci sabab yi yow moom amatoo yow kan moo la dàq àddina kenn dàq même buur yi boroom A380 yi boroom château yi ñoo ñépp kenn dàqu la ci àddina jamais moo tax moo tax boroom xam-xam ba ne woon ne law arafal muluuk gis nga bu gis nga buur yu àddina yii nii buur yi buur yi buur yi buur yi nag mooy tey les présidents monarques ndax léegi ay monarchie ay daanaka gars yi dañuy foote mais presque président bi c'est un monarque xam nga France moom mooy le président c'est un président monarque ndax moo pouvoir yi mu yor ak li nga xam ne ak yépp même buur yi rien d'Angleterre ñooñu ñépp boo dajale woon li gaa yi am lépp mu ne gis nga buur yi bu ñu xamoon ñun ñii ci li ñuy dund li ñuy nekk di ko dund rawatina ci suñu xol yi konoonte kon dinañ ko xëccoo dinañu fekk ñun ñun ñi amul ci yooyu yu bari dinañ ñëw di xëccoog ñun loolu waaye na xamuñu waaye waaye yaxsibuhumul jaahilu aghniya ñi xamul sax dañ buñ leen gisee dañ jàpp ne ñi ñu riche lañ boroom tuba yu gàtt yi waaye waaye ñii ñoo doyadi ñoom de ñoom seen àddina dafa simple ñoom ñu foog ne ñoom ñoom ndax ndax ndax ni ci àddina yi ku àddina tax a jóg yow ñoom ni ñu mel dalay arranger léeg-léeg am c'est bien moom moom jaamu yàlla rek moo talul sax sama meeting yi may def di kii moom talul sax nekk fi di seetaan yooyu ko xool bu ko defee moom moom dañuy gis profit ne waa na nekk ci yim ne bu ko defee man may li ñu ci def <laughs> mais boo xamoon ni ñoom li ñuy dund dina ñëw xëccoo kook ñoom lu yàlla nag di joxe xam-xam am am man-man yooyu noonu kenn manu fexe ba loolu kenn manu koo xañ ba du agsi ci moom ku yàlla bind ne di nga dem États-Unis nga nekk Sénégal di galérer say waajur yëpp génn àddina ngay galérer am sa benn say mbokk wala ay nit ñu la soxore pour nga bañ fee jóge saa su nañu teg la lu metti ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na buur yàlla wala maani alima atayt kenn manu la xañe li ngay joxe dañuy sonn rek bés dina ñëw nga jaar leen fii yéeg ci fafal naaw gi ñoom ñu toog fii te nag yaa subhaanallah li yàllay def lu ëpp ñooñu ñooy tourner di soxlaal waa jooju bu ñu rusoon li wolof yi wax bu ñu rusoon buñ doon dërëm seey ci yoon réer buñ doon glace seey moo tax soxore surtout ay gone nag xam nga gaa yi léeg-léeg day ñoo xam ne ay xale yàkka ay doomu jiit léegi wala yu mel noonu walla seen wala mais yooyu di sonal nit yow rek la waaye amaana ëllëg de yow li li la nar a yor ëllëg la a jaar la bi def mais loo ko li buur yàlla def ne da koy am manoo ci dara yow yow sa yéene na sell ngay def te yàlla kese tax dara jeex na tàkk na nekk sa téere mu jeex kenn manulaa xaj ni ngay am bu sa yéen baaxee moo tax booy seet boo même booy ut xam-xam wala nga bëgg koo xam ne moo lay yóbbu ci cheminement ci ci sa borom yow bu sa yéene sellee te nga koy teg fu leer ut xam-xam bu leer même bu buur yàlla defee nattu la nga daje koo xamante ne nii jubul sa yéene googu te yàlla kese taxoon ngay def dina tax même problème yi muy def ak gaariw giraawaale yi may def nga xam ne naroon na laa yóbbaale du la laal yow te buur yàlla dina la dajale koo xam ne ku mat la koo xam ne mën na laa teg te mën na laa jàngal mën na laa teg ci yoon kon nag wala maani'a limaa atayt kenn manu la xañe li ngay joxe mu ne wala muqarriba limaa ba'at yow suñu boroom subhaanahu wa taala bul fàtte ne saxaaba yi anhum ñu ngi sàppe ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam muy wax lii mu ne wala muqarriba lima ba'at yow suñu borom amul kenn kuy jegeel li nga xam ne yaa ko sori lu suñu boreem daldi soril kenn mënu koo jegeloo non non wala muba'ida lima qarrabt loo jegeloo tamit def mu jege kenn mënu koo repousser bam sori kenn mënu ko coow lay bari rek mais kenn mënu ko kenn mënu ko mu ne kon allahumma lii ay kañ la mooy yii yépp nga gis depuis début bi allahumma lakal hamdu kullu yii yépp day wax di bakk borom bi wa taala di ko kañ ba fii nii moom la léegi nag après nag mu agsi nag ci ñaan gi xam nga ne allahumma lakal hamdu kullu allahumma laa qaabida lima basat wala baasita lima qabad wala haadiya liman adlalt wala mudilla liman hadayt wala mu'tiya lima mana'ta wala maani'a lima a'tayta wala muqarriba lima ba'adta wala mubaa'ida lima qarrabta léegi nag loolu lépp ci bàkk gi la kañ boroom bi léegi nag mu ñëw ci ñaan gi allahumma moo tax lii dafa bokk ci tegginu ñaan nga commencé lool bàkk boroom bi yaa raxmaanu yaa raxiim bàkk ko wane reconnaître xéewal yu bari yi mu def moom mi la indi feeñal la ci lu dul dara feeñal l'existence boole la ci umma bi gën ci xeet yi te du dara loo liggéey yow du sa ñaq du sa jund du sa dara reconnaître yooyu ba pare dal di door a ñaan ginnaaw kon yonent mi alei satu salaam ginnaaw lool mu ne allahumma absut alayna min barakatika wa raxmat wa raxmatika wa fadlika mi nga xam ne yaa mel nii népp kon nag ñu ngi lay ñaan yow mi nga xam ne loo tàllal kenn mënu koo ngëp yal na nga ñu tàllalal yaatalal ñu ci sa barke ju yaatu ji ju màgg ji lañ bëgg nga defal ni wa rahmatika ak sa yërmande gi nga xam ne amul fu mu amul fu mu yem wa fadlika ak sa ngëneel wa rizqika ak sa wërsëg matériel et immatériel mu ne allahumma inna nas'aluka an-na'ima al-muqim ee yow suñu boroom inna ñun nas'aluka ñu ngi lay ñaan an-na'ima al-muqim muy xéewal gi nga xam ne day sax du deñ alladi mu tekki lan mooy almuqiim mu ne bi nga xam ne du du changer du changer wëlbatiku nekk leneen ah. buur yàlla inna nasaluka ñu ngi lay ñaan an-na'im al-muqiim xam ne day sax danaan dakk des mu tekki ne alladi laa yaxul mooy bi nga xam ne nag bu changer ndax xam nga xéewal xam nga àddina yow li la jàpp xéewal léegi ci fraction de seconde man naa wu suñu borom mën na ko wëlbati muy li nga xam ne moo causé sa perte waaw li nga jàpp ne lii xéewal la tey moins deux mën na changer yataxawalu ila ma li nga xam ne yow moo lay gaañe moo tax mu ne ko nag sa xéewal gu sax gi laa bëgg bi nga xam ne nag bu ñëwee du changer te du fi jóge wala yazul la mu ne allahumma ba léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nasaluka an-na'ima yawma al-ayla ñu ngi lay ñaan xéewal bésu bu ñu nekkee ci bésu ñàkk dañ lay ñaan nga an-na'ima xéewal yawma al-ayla bés bi nga xam ne dañuy ñàkk mooy aajowoo ci yow saa bu ñu amee te loolu jaam deñ di aajowoo boroomam tarfatal ayni bu ñu deñoon di aajowoo suñu borom benn tarfatal ayni mooy yàqu nañu fekk fu ñu la aajowoo rek soxlaa la rek yow boroom bi subhaanahu wa taala ñu ngi lay ñaan nga defal ñu ci suñu aajo googu xéewal an-na'i wal amna yawmal xawf ñu ngi lay ñaan tamit sécurité jamonoy tiit ñu ngi lay ñaan sécurité al am na yow xaw xawfi jamonoy tiit tiitaange li nga sécurité xam nga ñu bari dañ ko doon doyalal mais léegi jamono ju nekk la nag bu jamono jii rek mooy ne xoolal milliard rawatina suñu jamono yi milliards yi ñu ciy dépensé ñaata milliards kam kam wa kam minal milliardaat la ñuy dépensé ngir assurer la sécurité boo xamante ne ni malgré loolu dañ naan la fay amul kii boobu infaillibilité amul moo tax ñi nga xam ne yëguñu masuñoo vivre insécurité ñoom mën nañoo bañ a comprendre lii ndax dañuy insouciant duñu dañuy yëgëji alxafla ci yëgëdi gu jéggi dayoo la ne muy moo tax xéewalu sécurité duñu ko sax sant yàlla mukk mukk waaye buñ newoon au centre de Bagdad wala fi nga xam ne fa ñuy poser bombe yeeg yooyu mu leer la ne yow minute bu ne ak roquette yi dal sa tëdd sa biir lal sa biir néeg sa biir salon di nelaw sax yow taxul nga nekk sécurité ndax benn bombe mën na exploser fële mu suufle immeuble bi nga waddaale te koñ bi presque semaine bu ne nga dégg ci ñaar walla ñett kooku mooy xam neexaayu sécurité waaye ñu insouciant yi nga xam ne en général man nañ ko bañ a yëg mën nañu bañ a xam lu tedd lool ñu am moo tax ñuy créer moo tax ñu mel noonu ngay gis ñuy créer ay tension ndax xamuñu sécurité biñ ne nja njariñ non nim lii min akbari ni'amillah bokk ci xéewalu yàlla yi gën a rëy am na ñoo xam ne de bu ñu ko amoon li wolof naan daw bërëqën nañ ko def nga gis ñuy créer ay tension ba mujjële daldi soppali soppi sécurité gañ ne woon xaw fan aye ñuy rëccu nag mu mujj dootul ne xoola pays yi ñaan ay pays révolution arabe amul benn ci pays yooyu yoo xam ne tey jii tey ma ne le 20 mai tey tey amul kenn ci ñoom koo xamante ne rëccuwul te ñu ngi ko commencé ay deux mille dix deux mille onze xoolal keroog keroog semaine bii passé Égypte bii passé lañ doon màggal jàpp si semaine yee révolution bi nee nañ bañ fa jëlee euh, président ba fa ne woon depuis quatre-vingt-un lañ ko doon màggal te ñu jëlee woon ko fi deux mille onze mais mais. ñoom ci seen bopp ngay dégg ñu ne kañu fi jële woon moo gën fopp ki fi ne léegi yaa subhaanallah Tunisie pareil ñu nekk ci insécurité boo xam ne Égypte ma solo xam lool Tunisie ma solo xam lool Libye bu Kadhafi ma solo xam lool ñoom ñépp ñuy rëccu ku ci waxal yàlla am nga ne rëccu nga xam nga ne situation boobale moo gënoon Bagdad Bagdad gii Bagdad Irak gaa yi rëccu nañu man gis naa ab irakien benn chiite boo xam ne ab irakien boo xam ne wax naa ko ko nee baayam sàddaama ko rey malgré tout ça ma wax ko ma ne ko lool moom lu metti la mais dama lay laaj te yàlla tax te yàlla tax est-ce que yow foog nga ne foog nga ne yow jamono jii ndax da moom buy dem buy dem di seeti yaayam day jël kii Iran la ñuy daje mënatuñoo daje Irak te yaay jàng Irak dañuy daje Iran moom mu jóge France ñu daje Iran ñu daj gise foofu après yaayam ñibbi Irak moom mu jëlaat avion am ñëw France ko xam nga ne wute na mu ne waaw mu reconnaître ko ne moo gënoon ndax problème moo moo woon kon nag sécurité lu am solo la alladi moo taxoon moo xoon ko waa Quraysh li ilaafi Quraysh ilaafi rihlata shitaa'i wa sayf falya'budu rabba hadha al nañu jaamu boroom kaaba gii de boroom néeg bii alladi at'amahum min ju'in wa amanahum min moo leen di leel ci seenu xiif di leen sécuriser ci tiitaange insécurité moo leen ci moo leen ci garder ba amuñu insécurité fii waaw kon moo tax yonent mi alei satu salaam ne wal am na yawmal xawf ñu ngi lay ñaan sécurité bésu tiitaange bu ñëwee ñu lay ñaan sécurité mu ñëw voilà metti lu rëng-rëngee jaam bi fekk yow buur yàlla defal na la at-tuma'ninatu dal wal amn wal amaan defal la ko ci sa xol ba loolu du la yëngal loo xam ne bu daloon ay nit centaine de personnes ñoom ñépp duñu ko àttan yow mu dal la nga daal di dé mën a dékk loolu kon wal am na yawmal xawf ñu ngi lay ñaan sécurité jamonoy bésub bésub tiitaange mu ne allahumma inni a'idhun bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana'tana mu ne ee yow suñu boroom maa ngi muslu ci yow di ñëw di làqu ci sa ci yow min sharri ma a'taytana ci lu yées yi nga xamante ni mooy yi ñu jox yi nga xamante ni safaan la ci ñun ñu ngi ñu ngi làqu ci yow ngir nga musal ñu yooyu ndax xam nga lii point bu am solo la ci wàllu tawxid wax naa la lii discours bi yépp tawxid la wéetal yàlla mooy ne jullit da ngay gëm ne mooy waa madhabu ahlus sunnati wal jamaa li fi yonent mi alayhi salaatu salaam bàyyi woon mooy ne lan yow da ngay gëm ne yu baax yi yàllaa yu safaat yi yàllaa mooy ne lépp yàllaa yépp yàlla la xam nga a am ci tawaif yu al yi feeñ ci l'islam ñoo xam ne dañ naan non yu baax yi yàlla la waaye yi nga xam ne du noonu te yu baax yu baax yi yàlla la mais nag yi nga xam ne nag du loolu moom mooy safaan yi du mënuñu ko askanele yàlla ndax yàlla moom lu kii rek kay jóge ci moom mooy lu lu baax rek kay jóge ci moom mais yàlla moo moo fi moo créé moo dogal lii am dogal lii am moo tax qul a'udhu bi rabbin naas non qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq xul waxalee yonent bi alayhi salaatu salaam maa ngi ñëw ci sa ginnaaw yow maa ngi ñëw ci borom bi di làqu ngir mu protéger ma min sharri ci lu yées lu lu safaanu maa xalaqa yi nga xam ne moom nga bind ndax bés boo fi nee moo buur yàlla bindul yooyu yu baax yi rek la xam nga buur yàlla mooy neew dangaa bëgg a wax kon yi nga xam ne du yu baax yu safaan yi kon moom dañ koo forcer buur yàlla d'accord ne yooyu dafiy am même bu dee neexu ko ah loolu la di alors que du loolu mooy ne lépp moom la sauf que nag kenn du ne buur yàlla yaa sànk nit déedéet yaa ko seetaan mu sànk ndax yooyu kenn du jël yooyu ko waxoon nañ ko biñ newee ci tafsiru bi ñuy def tafsiru dul kiiwu dul qarnayni bi waxoon nañ ko foofu mooy doo ñëw naan yow buur yàlla yaa sànk diw déedéet yaa ko seetaan mu sànk ndax ay teggin kenn du jël yooyu di ko adressé borom bi subhaanahu wa taala même bu dee xam nañ ne moom la moom la mais mais kenn du ko waxe noonu ah muy aada mooy teggin ak sa borom kon mu ne maa ngi làqu min sharri ma naa ci safaanu yi nga ñu jox wa min sharri ma ma manatana di làqu tamit nga musal ñu di ñaan nga musal ñu ci safaanu yi nga xam ne moom nga ñu xañ xam nga nit moo tax mu ne wa asa an tuhibbu shay'an léeg-léeg ngeen bëgg benn mbir fekk loolu noonu baaxul ci yéen waaye tamit contraire bi léeg-léeg ngeen bañ benn mbir fekk moo gën ci yéen comme que nag ñun xamul looloo tax yonente ma alei sat salaam jàngale salaatul istixaara ndax jaam bi xamoo manoo buur yàllaa xam moo man te mooy dogal loolu la moo tax booy dugg ci mbir wala nga bëgg a def dara nga def salaatul istixaara comme ñu newee ci saxiixay ni ci xadiis Seydina Jaabir radiyallahu anhu mooy ne comme que yow nit ki xamoo même li nga jàpp ne lu baax la pour yow man naa comme ni wax sànq mën naa cause ak alkane kon nag dangay dellu ci yàlla di làqatu ci moom di muslu ci moom ci safaanu yim la jox nga jàpp ni xéewal la wa min sharri ma manaatanaa yi nga ñu xañ da gis nit ñu xañ ko dara mais mu mu nekk bëgg loolu di def effort yépp mais daal lu mu def ba war koo jot échoué buur yàlla def loolu ndeke loolu noonu mu bëgg ko ni wax ci aaya boobu baaxul ci moom buur yàlla nag ku ko sopp la bañ mu agsi ci moom moo tax mu koy def mu koy échec loo moom nag xoolu ci yooyu mu jàpp ne waay waay waay waay te mu saaga wala mu saali déedéet allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ataytana wa min sharri ma man'atana ñu ngi lay muslu di ñaan muslul ci musal ci safaanu yi ñu jox ak safaanu liñ ñu xaj mu ne allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina mu ne ba léegi Uhud mu ngi Uhud di ñaan saxaaba yi sàppi nekk ci ginnaaw jigéen ñi ñu góor ñi ñu jigéen jigéen yi nekk ci ginnaaw góor ñi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaan mu ne allahumma ee yow suñu boroom habib ilayna al iman ñu ngi ñaan nga soppuloo ñu bëgguloo ñu ngëm yàlla soppuloo ñu ngëm yàlla yàlla nga ñu soppuloo ngëm yàlla wa zayyinhu fi qulubina nga taaral ko nag ci suñu xol yi taar liy taaral suñu xol yi di ngëm yàlla mooy ne habib ilayna al iman dangay soppu ngëm yàlla waaye soppu ahlul iman ndax manoon ne damaa soppu mbir ba pare ñacca ne nga ne bëgguma leen non mooy habib ilayna al iman soppuloo ñu ngëm yàlla waaye soppulooñu ñi nga xam ne ñoo ne ci ngëm yàlla ku ñu gis mu gëm yàlla ñu daal di koy soppu ndax ngëm yàlla gi te yàlla tax ak nu nu nu ñu xar kanamam euh, ñàkk a neex suñu yoon newu kon nag habib ila lu mooy ne ndax l'essentiel mooy moom dafa am al dafa ngëm yàlla dafa gëm yàlla même bu dee suñuy opinion yu bari dafa wuute ci yenn yi waaye du tes du deñ duma ma deñ di ko sopp moo tax allahumma eebuur yàlla habib ilayna al iman yàlla na nga ñu soppuloo ngëm yàlla wa zayyinhu fi qulubina boo ñu ko soppuloo wee yàlla na nga ñu ko rafetalal ci suñu xol yi ndax loolu mooy rafetal xol ngëm yàlla boo gëmee yàlla sax xol day rafet naat am nag ay flux yu ciy génne di ci balle yu ci suñu boroom di def lamma yooyu muy wax benn bi jóge ci saytaane benn bi jóge ci malaaka bu malaaka bi nag muy dominer léegi bu saytaane bi day dem sax ba newatu fi laa kon wa zayyinhu fi qulubina loolu mooy mbubbu biir loolu wa thiyaabaka fa tahhir rafetalal mooy sa xolu sa mbubbum biir di sa xol fa tahir nanga ko laabal li koy laabal nag di ko leeral di ko taaral mooy al imaanu billah mooy gëm gooy gëm suñu boroom subhaanahu wa taala kon mu ne soppulooñu ngi ngi gis ne yi jëfu xol habib ilayna al iman wa zayyidhu fi qulubina nga taaral ko suñu xol yi ci noonu wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan te ñu ngi lay ñaan yow borom bi subhaanahu wa nga daldi ñuy bañ loo al kufra weddi la ak kéefër yàlla nag ñu ko bañ loo ndax moom yahdi ila al fusuuq al wal fusuuqa wal isyaan ñu ngi lay ñaan yow boroom bi nga bañ looñu ak weddi yàlla bañ looñu ak kàccoor bañ looñu ak moy yàlla looloo tax nit ki day dem moom buy buy bañ dara ci nit du nit ki lay bañ en tant que moom waaye jëf ji mu jëf ci période sàngam loolooy tax bu waa ji yéeféer bi nekkoon bu ko nekkoon kim gën bañ ci kaw suuf ba mu dem ba nar koo rey sax waa ji tuub ci saase du ko ma mu mu daldi koy bàyyi supporter ko akolaat ko taf ko ci kawam ndax lan ndax dafa gëm ndax moom jëfam yi la doon bañ comme ko tuub na léegi jeex na allahu akbar kon wakkar bi loo ngay bañ ci nit mais pas bañ en tànk doomu aadama non non mooy action yi muy def loolu nga mooy ne ni yii nii baaxul ndax buur yàlla ne baaxul doo ko bëgg bëggu ko kon bëggoo ko kàccoor bëggoo kàccoor te wal insiyaana mooy borom bi subhaanahu wa taala ndax loolu manoo ci kontaan yow suñu boroom ne def leen kii nga xam ne deful di def le contraire nga ne da ngay kontaan ci moom kon wa karri ilayna al kufra yàlla nag ñu bañ loo al kufra weddi yàlla wal fusuuqa kàccoor wal isyaan ak mooy yàlla mu ne waj'alna min ar-rashidin te borom bi subhaanahu wa taala yàlla nag ñu boole yàlla nag ñu boole ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga ñi nga xam ne ñooy ñoom nga gindi ñoom nga gide ñoom nga gindi voilà mooy ñi buur yàlla teg ci yoon wu jub ba pare ñoom ñuy tegaate nit ñi ci yoon yi ar-rashid les bien guidés boole ñu ci ñi nga xam ne les bien guidés boole ñu ci ñooñ mu ne allahumma tawaffana muslimiin mu ne buur yàlla yàlla na boo ñuy faat fekk ñu wommatul la yow borom bi subhaanahu wa taala loolu rekk am solo mooy ne ay naka laay deewe moom loolu moom garaawul moom l'essentiel mooy yow booy dee na nga fekk yow yow nga gëm yàlla voilà wa tawaffani musliman yoolu yonent yi aleyhimu salaam doon wax looloo jara moom la yonent bi seen sang wax nii allahumma alayhimu salaatu wassalaam tawat tawaffanaa muslimin yàlla na bés bu ñuy faat fekk ñu wommatul li taxoon nga indi ñu ci kaw suuf de fekkoon ñu nekk ci ba ñu bëgg ñuy faat ñu nekk ci lool loolu nag mooy projet bi léegi nag dafa am nag luñ naan fiqhu du'a loolu duñ ci kii nii mooy ñaan nii mooy ñaan dafa am dafa am fiq bu sew bu ne ci biir dégg-dégg boo war a am mooy ne yow doo ñaan ba pare toog di def lu contraire ndax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla nee na man duma changer li nekk ci ay nit fekk ñoom jóguñ d'abord faire les premier pas ngir changer li ne ci ñoom moo tax mu ne sama jaam bi bu ma jegee lu to bu bu ma jege jegeloo lu mu néew néew man ma daal koy gina ma daal di ñëw ci moom lu ëpp moom li mu def effort bi mu def kon nag dangay def ndimbal na ca fekk loxol boroom boo bëggee yow ci ci ci ci nga dëkk tux bon bu dëgër bi naan ci ndox mu bon mi di sàngar doo toog rek naan buur yàlla génne ma ci yow da fexe jël tamit ay précaution premièrement ñaanal mooy boobu moo njëkk ñaan yàlla loolu moom moo njëkk après nag yow nga commencé bërëb yi nga xam ne saa bu ma fa demee mooy fàttali sàngara fa may dajeeg sama gaa yi léegi may fexe nag bërëb yooyu ma koy moytu ndax kat bu ma fa ñëwee sidit bi nga xamante nii moo newoon ci moo ma doon ci moo doon yëngu bu ma ko doon naan day yënguwaat ndax bërëb bi ma gis ko daal di succombé waat moo tax dangay ngay yooyu tamit looloo taxoon te xadiis ba yonent bi alayhi salaatu salaam bu Seydina Abdullah ibn Umar ba radiyallahu anhu waa noonu rayoon nit ñu bari na ba mu ñëw wax ko Euh, euh, di wër nit ñu baax ñi di leen wax naan man rey naa kii wax mu téeméer ko beneen mu dem ci keneen keneen ki ne ko dangay ngay jóge si ndax yàlla dina ma jéggal mu ne ko yàlla dina la jéggal waaye nag da jóge bërëb bi nga newoon daal di dem beneen suuf boo xam ne ma soo faa tooñ yàlla loolu c'était pour ndax fekk mu ngi ci bërëb bi mu nekkoon bi mu doon defee monteem yi mooy ne tentation bi dafiy ne ba léegi yow bu dee ne yow amoo muñu yu bon yi xa jaar ci tele bi manoo ko manoo ko bàyyi te ko koo bàyyi li ngay njëkk a def mooy ñaan sa borom deuxièmement nga jël tele bi jaay ko waaw ndax manoo fee yow fekk mu ngi fi ndax fekk mu ngi fi yow manoo dangay succomber fu dangay indi li ngay def kay mooy nga génn wala yow nga génn te nag xanaa du yow yaay génn moom ba ko fi moom mooy génn lool la mooy il faut nga am effort booy def du affaire yi da ngay tuub di tuub mbir moo xam ne après day neex non début bi day metti mais bu yàggee day neex ci yow waa yoo xam ne problème am moom mooy football moom mais c'est ñaanal sa borom mais mais bu Ligue des champions yeeg Europa League yeeg gaa yoo yoog buñ amee yow fexeel dem koo xam ne xam nga ne yow boo demee ci moom moom moom du leen seetaan yooyu fexeel heure yi yooyu di am nga dem fa te ko enregistré te bul demaat internet di ko fa xool noonu nga koy dindi mais doo toog rek di mébét loolu taman nii la tudd mébét loolu loolu deful dara moom mooy tamoon rek loolu jariñul dara kon nag kon wa tawaffanaa muslimiin yàlla nag ñu faat te biñ ñuy faat fekk ñu jégg ñu nekk ci projet yi taxoon nga indi ñu ñu wommatu ci loolu wommatu ngir yow kon dangay ngay fexe comme ko xamoo kañ ngay dee del fexe bërëb yi nga xam ne bëggoo deewe foofu dee fa moytu bu fa de yow déegi jur bu ne la mën a ñëw seconde bu ne tierce bu ne li ngay bañ a deewe kay bu fa ne kon allahumma tawaffana muslimiin yàlla nag ñu faat te buñ ñuy faat fekk ñu nekk ñu wommatu ngir yow waaye wa ahyina muslimiin yàlla na nga ñu dekkil fekk boo ñuy dekkil ñu nekk ñoo xam ne tamit ñu wommatu la ngir yow waxoon naa la yàgg na ko ne muslim bu ñu ko waxee moom rekk joyal ko mooy mu'min day dugg ci biir waaye buñ leen tegee ñoom ñaar ci wet muslim ak mu'min ak ay muhsin ak yooyu bu boobaa day am différence mais bu dee ne benn bi comme muslim noonu day dugalaale iim al mu'min mu ne kon yàlla na nga ñu rey fekk ñu wommatu ngir yow waaye boo ñuy dekkil ëllëg yàlla nañ fekk ñu nekk des vrais musulmans mu ne wa alxiqnaa bis saalixiin te boroom bi subhaanahu wa maa ngi lay ñaan nga boole ñu ci way ci ñu baax ñi yàlla na nga ñu boole ci ñu baax ñi mooy ñi suñu boroom gi tànnal boppam ni ñii ñu baax lañ ah ñun ñi ñuy wax ku ñu wax rek ñu ne ko a baax déedéet wa alxiqnaa bis saalixiin yàlla na nga ñu boole ci kurélu ñu sell ñi te baax xayra xazaaya wala maftunin nga def ñu nag ñu bañ a nekk ñoo xam ne euh, dañuy nekk ci mm, euh, tristesse ñun ñu bañ a nekk ñoo xam ne mooy ne ndeke ci mm, mm, mooy suñu ëllëg ak suñu tey bañ a nekk li nga xam ne mooy xiis xizyi mooy gàcce gu torox gu mag gàcce yàlla na nga bañ ñoo boole nag ci ñi nga xam ne ay boroomi gàcce la ñuy doon wala maxtuulin te yàlla na nga ñu boñ a yàlla na boo ñu boole ci ñi nga xamante ne mooy dañ nee na euh, fitnaal mooy ñu suñu boroom di fitnaal moo tax jaam du taxaw naan buur yàlla damaa bëgg nga examiner ma waaye malaa maftunin mooy ñi nga xamante ne nii buur yàlla da leen a fitnaal bàyyee leen a seen bopp ñu nekk ci yoo xamante ne lëndëm yoo xam ne mënatuñ caa génn kon nag yal na borom bi subhaanahu wa taala gayra xazaaya wala maftunin yal na bu ñu bool bu bu bu ñu boole ci ñooñu nekk ñoo xam ne ci lu yées lañuy nekk ah yal na bu ñu boole ñooñu ci ñooñu de yal na bu ñu ci boole wala maftooneen wala ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy nekk ñu torox nekk ñu doyadi yal na bu ñu boole ci ñoon wala ñi nga am ne ak ñi nga xam ne dañ ñeena nattu fitnaal leen ñu nekk ci teenu lëndëm wahum la yash'urun te yëguñu ne ñoom newuñ ci dara mu ne allahumma yow borom bi subhaanahu wa taala qaatilil kafarata alladina yukaddibuuna rusulak wa yasudduuna an sabili mu ne allahumma ee yow sama borom subhaanahu wa taala xaatilil kafara yal na nga rayta rëbb ñi nga xamante ni yal na nga alak alkafara yéefér yi nga xam ne alladina ñi nga xam ne yukazibuna ka ñoo lay weddi ñooy wedd yukazibuna rusul ak ñooy weddi sa yonent yi nga yónni ci ñoom comme ku yàlla yónni yonent aleyhim salaatu wasalaam xéewal gu toll noonu nga daldi koy wëlbate weddi yàlla mu nay buur yàlla yàlla na nga alak ñoon wa yasudduuna an sabilik ba pare ñuy dox diggante sa yoon wi ak sa jaan yi mooy ñoom politiku duma lekk ci ndab li waaye nag dama ciy xëpp suuf ñoom loolu lañuy ñuy doxal moo tax foo gis yéeféer yi nii ilaa yawmi diin ba tey jii noonu lañuy def mooy ne ñoom gëmuñu yàlla dañ koy revendiquer je suis athée je je ne crois pas sax lañuy wax di saaja di wax mbir yi noonu kontaan ci fier et fier de l'être mais quand même duñu supporter nag ab koo xam ne dane moom dafa gëm duñu supporter ñoom bu ñu ko gisee mu wan leen ne ñoom de waa ji dafa gëm dañoo bëgg waa ji di ko jox image am moom loolu mooy non seulement ñooñu nga xam ne yu kaddibuuna rusulak dañ laa weddi weddi sa yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ba pare waya sudduuna an sabili ba pare ñu ne yonent ñun weddi nañ leen mais kenn du leen topp moo tax yéeféer yi noonu la ñoom kenn ma mooy ne yow moo tax boo nekkee jullit dangaa war a xam benn affaire li alxuraan dalaa wax lu leer walan tarda anka al nasaara hatta tattabi'a millatahu wala yarda wala walan tarda anka al yahud wala ñoom gis nga juifs yeek chrétiens yi duñu la gërëm mukk feek feek toppoo seen yoon fekk toppoo seen yoon duñu la gërëm mooy doo am ay ay ñu léegi nag ñu lay jox nag ay kii ay récompense di la tudd ci conférence yi naan way c'est un pays boo xam ne démocratique laïque modèle mooy ne doo gis loolu loolu la ñuy wax di mooy ne kañ la wax ñan la wax loolu xoolal rek ñun suñu réew yi ñun ñoom xoolal sénégalais yi ñun moom aka ñoo kontaan ci yooyu <laughs> moo tax même bu président Amérique waxee lool ci ñun rek nga gis ab la une lañ koy def le Sénégal donne en exemple en matière de la démocratie en Afrique la ça veut ñooñu sincèrement ñooy ñii xamuñ dara waaye waaye seen seen baar bi fi ngeen ko teg wàcc na te tuuti te suufe ñoom li leen li li liy tax ñu jàpp ne ñoom kawe nañu mooy ab président occidental wala ab américain daal di leen citer ci discours am ne ñoom model lañu ci wàllu démocratie ak la liberté des individus ak la liberté yu mel noonu yaa subhaanallah te nee nañ ay jullit lañu kat suñu boroom ne yëgal ne ñoom duñ la gërëm lu dul yow nga topp seen seen yoon fekk toppoo seen yoon mooy duñ la gërëm ah non nan lañ lay gërëme ndax yow ndax loo loolu moo tax même jullit ñi dangay gis ku ku sàggan nii jullit bu sàggan jullit bu sàggan nga xam ne yu bari du ko def xoola bu dee góor koo xam ne du woor bu gisee koo xam ne day woor moom loolu da koy déranger lan moo tax mu koy déranger ndax kii day woy da koy image mooy danaan da koy wan ne seetu la seetoom la mooy ne yow man kii nii li muy def moom laa waroon a def te comme que defuma ko le fait que nekk fi mooy damay déranger nga dégg ñu naan c'est violent quest que c'est que yow waajoo xam ne dafa muur jigéen ju muur nan la violent wi nga dégg <laughs> nga dégg tubaab yi da nga naan mais buur yàlla moo bind tak te yemalewul ah nga dégg ñu naan waaye le voile c'est violent voile c'est mooy mooy ñuy utiliser sax xamuñu ko. mooy mooy li dal li mooy li ñu dal rek ñun ci wolof yi dañuy utiliser ay baat yoo xam ne xamuñu exactement teneur bi lan lay tekki dëgg-dëgg ñoom it tubaab yu bari looloo leen dal ñu naan le voile c'est violent ay ay les barbes c'est violent avec kii la bay barbe c'est violent mais loolu lan mooy violent ndax lan ñoom comme que meluñ noonu bëgguñu gis ku mel noonu ndax danga leen di rappeler ne yéen nii ngeen waroon a mel te tamit dañuy xam ne lii menace la quand même ci seen façon de dund waaye man maa xam ne waaye yow jullit laa sii mais quand il dérange quoi saa yi nag boo bu ngeen mënee bu mu fi ñëwati quoi dañuy yàqal di ñu boole yàlla mooy loolu lañ leew mooy ne yéeféer yi non seulement gëmuñu sa yonent yi waaye sudduuna sa sabilik ñuy dox diggante nit ñeeg saw yoon ba moo tax àddina bi programme boobu lañ doxal mooy ne fexe ñu def culture mondiale tudd ko mondialisation ci bépp domaine télé yi ñëw nga xam ne télé yépp boo xoolee c'est la culture occidentale la ñuy véhiculer léegi nag moom bu ñun suñ dëkk moom forme bañ ñu former ñun moom yaakaar naa taalibe tubaab yi ñoo ci ñun moom ñu ci jël pay ñun sénégalais wu ñun les wolof ak réew yenn réewu jullit yi ñoo jël paie moo tax tamit ñu ñuy décorer ñun lañ fiy décorer li mooy ne ñu def programme yooyu nga xam ne mode bi mode mode mooy façon yére yi léegi loolu mode occidental moo xew ci monde bi léegi nag ñu ne lii mooy monde bi lii la ba keneen ku sol leneen biir Dakar sol fa caaya xool boo fa solee caaya ñu naan bay kaw kaw bi di la te pourtant seen ba ñoo waa ñuy wax loolu boo moywul baayam min bàyyi ca kër ga caaya la caaya la nas moom la sol mais complexe dugg na ko ba léegi mu jàpp ne bu yàggul rek yéen seen place de l'indépendance bi gaa yi ko doon dox gaa yoroon pancarte yi ay yére yan lañu sol ay bolok ay bolok moo fa bari woon waaye sol fa bolok léegi xool ndax ndax la <laughs> yow de yow yaay nekk moom yow yow moom yow jàpp fan yooyu yépp yow lañuy ñuy reetaan di la waxtaane kon non seulement mooy yooyu yépp fexe waya yasudduuna an sabili bu kenn toppati yoonu yàlla ba boo tax ñu naan ay vie privée vie publique foofu nag lañ koy commencer noo xam nga l'islam la religion c'est privé quand est-ce que le devenir privé non mooy bi les yi commencé bari tuuti rek ne juif beeg ab croix ab kiiwam euh, kippaawam burul temps nazi yeeg ñu yor seen seen seen seen façon idée yooyu masul a déranger ah chrétien bi fii yor croix masul a déranger kenn cloche yi kenn la mas derange mais jàkka yi jël baab yi yooyu ñoo déranger. ba ñu ñëwee nag ci la loi yi génn yenn yi ngir ne mbedd mi bu ko fi kenn bu fi kenn sol yenn yi <laughs> mu ne waya doona kon allahumma buur yàlla qaatilil nga xam ne ñooy yéeféri alladina ñi nga xam ne yukaddibuuna rasul rusul ak ñooy weddi sa yonent yi waya doona an ñuy dox sa digganteeg saw sa digganteeg sa jaam yi diggante sa jaam yi ak saw yoon waj'al alayhim rijzaka wa azabak yal na nga def ci ñoom sa mbugal mu tar yal na nga ko sotti seen kaw rijzak azab dañuy bokk lu tekk tekki dañuy tekki mbugal ñoom ñaar yal na nga jël sa mbugal sa tarwu mbugal yal na nga leen ko sotti allahumma buur yàlla xaatilil kafara mu ne yàlla na nga alak ñi nga xam ne ñoo yéefér yi ndax waa Quraysh ñoom loolu lañ def mooy ne non seulement ñu ne xam nga Makka loolu lañ kenn du fi tuub ñu doon wantit nit ñi ci ci réew mi ne ba gis nañ période boobu moom ku tuub ku ne tuub naa duma nañ la gisoon nañ say naaboo moom moom duma yu metti lañ ko teg Seydina Abu Bakar duma yu metti tamit lañ ko teg yonent bi alei saatu xoj nañ ko ba kii wam nokki gi waaj a arrêté ainsi de suite ainsi de suite ambar góonuñ leen mooy ne fii kenn du fi tuub kenn du fi dugg ci l'islam ñun mooy ñun d'abord ñun waa Quraysh si moo tax ki woon seen porte-parole nekkoon tab euh, Abu Lahab tabban laka sa'iral yawmi la wax yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu njëkkee woo man yonent laa boo xam ne yàllaa ma yónni ci yéen sama kanam nag ah mbugal mu tar moo nekk pour ñi xam ne gëmuñu ma moom moo njëkkoon porte-parole ñooñu ne tabban laka sa'iral yawmi alidhalika da'awtana wax yonent bi alayhi salaatu loolu la wa tax nga ñuy dajal lii wa nga dajal wax wax ju ñaaw mooy ni ñun gëmuñu la mais kenn du ko fi gëm jaam yeeg seen doom yeeg même kilifa yi ñoom Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Usman ñu leen di sonal non seulement ñoom yukadhibuna rusulak wa yasudduuna an sabila ñuy dox sa diggante yoon mu ne ñooñ nag waj'al alayhim rijzaka wa adhaabak jëlal sa mbugal mu tar nga daal di koy sotti seen kaw mu ne kon allahumma qaatilil kafarata alladhina utul kitaaba ilaahal haqq mu ne buur yàlla yàlla na nga alak ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi nga xam ne ñooy boroom téere yi les gens du livre ndax juif yi gis nga leen keroog ñoom seen yoon newu ci ñoom ñoom moom moom mé Medina moom saa yi fa lañ ne moom ne ne ne faax toog di def leen neex yoon nañ waa banu euh, euh, euh, nu mu tudd ñi mu exilé woon muy juif yooyu ci waa banu Nadir banu Qaynuqa ak banu banu Qaynuqa banu Qaynuqa lañ génne woon ak Qurayza banu Qay gisoon nañ banu Qaynuqa kon mu ne allahuma buur yàlla yàlla na nga alak alkafara alladina uutul kitaaba ñi nga xam ne ñoom lañ jox téere ilaha alxaq yow buur yàlla mi nga xam ne yow yaay yàllaay dëgg ji yow yaay yàllaay dëgg ji ku la gëm moo na ci dëgg ku la weddi moo newul ci dëgg mu ne amiin ginnaaw gi ñu ne amiin ñaan gi jeex kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñaan keroog ginnaaw bi nga xamante ni ci lañu pare Uhud ci la denc shuhadaa Uhud yi kon mu daldi ràngale saxaaba yi di def ñaan gi muy ñaan gu am solo euh, ci jotaay bii di ñëw nag léegi nag ñu war a àggale nag léegi nag yoonu ñibbi bi kon mooy lii yépp Uhud la xew léegi nag mu des li nga xam ne moo ci tegu te loolu moom lañu imaam Ibn Isaaq di nettali mu ne moom imaam Ibn Isaaq ci xadiis boo xam ne imaam ibn isxaaq rahmatullah moo ko soloo na ko noonu imaam ibn maaja al-qazwini ci kitaabul janaa'iz soloo na ko imaam al-xaakimi soloo na ko ci mustadrak na ko noonu imaam al-bayhaqi abu bakrin al-bayhaqi ci sa sunanul kubra ñoom ñépp mu jaar ci yoonu abdullah ibn umar al-umari mu jële ci frère ubaydillah ibn umar an ibrahim ibn muhammad ci baayam nettali ci nettali bi ñu war gis waaye sanadam wérul sanadam wérul ndax abdullah ibn umar al umari comme l'imam alxaafiz wax ci at taqrib mu ne moom daif la mooy al umari moom daif la foo ko dégg foo ko dégg xamal ne xadis boobu wérul abdullah ibnu omar al omari naka noonu imaam al bayhaqi wax nañ la indi na ko ca sunanul kubra naka noonu indi na ko tamit ci dalailu nubuwa euh, loolu mooy riwaay yooyu moom nag ci ci yoonu imaam ibn isxaaq la ko jële mais imaam ibn isxaaq moom riwaayam wérul ndax imaam ibn isxaaq dane wa dane mooy riwaay imaam euh, kii bi al-Bayhaqi bi moo koy leeral ci yoonam la ko jële foofu dane an shuyuuxihi imaam ibn Sa'd jële ci euh, ci ay euh, sëriñam waaye sanad boobu wérul ndax cheikh yooyu sëriñ yooyu kenn xamu leen léegi nag xadiis boobu noonu def nañ taxriij bi di nettali léegi yoonu retour bi vers Médine de Ouhoud vers Médine